nit mën naa cheminer cheminer cheminer du ko am wala mu def ay at door koo am jaamu yàlla tahdib nafsoom def lu ne ay ati ati at ba faatu du am loolu mooy lan an yakuna allaha wa rasulahu ahabbu ilayka mimman siwahuma yow nga fexe ba buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam gënal la lu dul ñoom ñaar loolu ak a yomba wax ku ne mën ngaa toog fi nga toog di di di di di di di di di wootewu maqaama yooyu waaye buur yàlla mi nga xam ne ya'lamu mu fi sudur xam na al as-sadiq min al kadhib xam ne kiy dëggu ci kiy wax lool ci ñuy wax lool ak ki nga xam ne moom li muy wax newul wuute na dëgg kon naka la teg loxoom ci dënnam loolu lépp dal di dañ mu daal di mu mujj moom alayhi salaatu gënal ko waajuram xërëm yam doon kii sànni na leen gëmatu leen ay doomam soxna ak lépp ak lu man di am ci àddina bi yeneen ci alayhi salaatu wassalaam mujj ko gënal xam nga problème ñu bari mooy dañoo àggul foofu suñu classe gi ñàkk àgg foofu moo tax ñu xam ne lii sunna la ñu ci ñu ci ñu ci ñu ciy tergiverser aka di di xool leneen loo xam ne jàpp nañ ne moo war a gën lii wala boo jëfe ko day xaw a metti ko waa parce que dëgg-dëgg yonent bi aleyhi salaam dafa nekkakul ki nga xamante ne nii moom mooy ki ki ki ki ki ki ki ki ñu gënal leneen ku moom waaw lool kese la moo tax yenn problème yi gaa yi nekk fii di di kaas yépp mooy lool kese la looloo tax mënuñoo àgg duñu àgg fu sori fenn duñu décoller sax bay bay bay bay bay dem waaw duñu àgg fenn bu ñu décoller sax bay àgg fenn kon nag yi salaatu wasalaam moo tax xoola gis nga ni mu doon xam nga façon yi ñuy yi nga xam ne boroom xam-xam sëriñ bi noonu la mën a noonu lay nu mu tudde euh, noonu la noon noonu lay xëcc taalibe bi dal di koy yar tazkiya nafsom ba li nga xamante ne jikko yu ñaaw yi ci moom mu deñ ah bokk na ci dafa am ay façon ay ay ay ndax mooy am malade la am malade la léegi nag niñ koy fajee niñ leen di faje day wuute niñ leen di faje day wute am na ñoo xam ne buñ ñëwee ci sëriñ bi <coughs> da leen di liggéeyloo waaw ba ba ba nga xam ne mooy gaa yoo xamante ne nii ñoom ñoom dañoo rëy dañoo rëy bëgg gis leen ma ba pare xeet nit ñi mu ñëw sëriñ bi daal di koy jox sayu ne ko jëlal jëlal sama gis nga sa buum gii mun na ko waaw jëlal nga dem ca ca àll ba taxanal ma te àll ba bu fa jógee ci marché bi lay jaar yemu ko ëndil ma ko waaw tey li may tamaan lay xaar ndax dañoo war a togg teew lañuy xaar waaw def loo ko yoo xamante ne nii kanam ci boppam moo ko bañ parce waaye ah non jaar ci biir marché bi ñépp di ma gis quand non mu fexe am na ñoo xam ne noonu dañ lay def dañ lay liggéeyloo waaw dañ lay liggéeyloo yooyu façon la am na loo xam ne nag yow liñ lay yéeg liñ lay liñ lay kiiwe mooy ci côté sopp lañ lay jaaral waaw waaw ay ay ay ay loolu lépp ay façon lu ñuy xëcce ndax nit ku nekk tamit ak nim mel ak tamit façon jamono ji loolu it day day wëy ci jamono jamono ji li nga xam ne moom la laaj eh? li jamono ji laaj am yoo xam ne nag moom dañ lay dugguloo xalwa dañ lay dugguloo xalwa mooy ngay wéet waa joo xam ne moom problème am mooy wéet te bu nekkee nit ñi du def lu baax gis tal déggatal yu mel noonu kooku kay problème kooku kay leer na kooku kay da fexe léegi muy fexe di wéet au minimum di xalaat ci boroomam waaw kon loolu la xam nga yooyu nag ay façon la am na yeneen am na yeneen bu bu mahabba bi nag mooy bi gën a rëy <laughs> moom nag la yonent bi alayhi mooy bi nga xam ne moom ak sopp ci sopp lay jaar day fexe yow yow ba doo sopp keneen lu dul bu buur yàlla képp ngay sopp ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam keneen koo sopp ku ne ñoom ñaar ñoo tax nga sopp leen nga sopp ko moom lañuy wax tariqul mahabba yonent bi aleyhi salaatu wa salaam moo tax saxaaba yi radiyallahu anhu xoolal kii moom moom loxo la jël teg ko ci dënn bi mu am loolu ci saasi te ñoom ñépp ko am saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom ñépp ñoo am loolu allahu akbar allahu akbar mu am lan mu ne teggiwul loxoom ci sama dënn xatta ma min xalqi llahi shay'un ahabba ilayhi min ilayya min teggiwul maa ngi waat ci yàlla ne yëkkatiwul loxoom sama dënn lu dul amul lan ci mbindeefu yàlla yu lu dul loo xam ne moom laa gën bëgg ko moom alayhi salaatu wassalaam te moom alayhi salaatu wassalaam waxoon na ci xadiis boo xam ne seydina anas ibn malik moo ko soloo comme ni ñëwee ci saxiixayn mu ne salaasun man kunna fiihi wajada xalaawatal iimaan an yakuna allah an yakuna allahu wa rasuluhu axabba ilayhi mimma siwaahuma wa an yuxibba almar'a laa yuxibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uuda fil kufri kamaa yakrahu an ya'u an yuqdhafa fin naar Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam mu wax kon ci xadiis bi nekk ci saxiixayni an sayyidinaa Anas ibn Maalik radiyallaahu ta'aalaa anhu mu ne Yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nee na salaasun ñett ngi man kunna fiihi wajada xalaawatal imaan ñette ngi euh, ku ñu ko trouvé man wujida fiihi man kunna fiihi képp koo xam ne yow yii ko hein képp koo xam ne mbindeef boo xamante ni am nga ñetti yi may bëgg lim man alayhi salaatu wassalaam kooku wajada xalaawatal imaan gis nga neexaay cafkaay ngëm yàlla alil imaani xalaawa wallahi lahu xalaawa ndax ngëm yàlla daa am cafka wat naa ci yàlla ne am na cafka waay waay boo ko xasoo ñam nag gis nga boo ko xasee ñam léppay soof ci yow leneen lu dul moom day soof ci yow mooy lenn du am guu ci yow lenn du neex ci yow waaw mu ne nag ki nga xam ne ah, lii may bëgg a wax mu ngi ci moom kooku moo trouvé wajada trouvé na xalaawatal iman bo ku bëgg xam nag loolu mooy fexeel nga jëfe ñett yi fexeel nga jëfe ñett yi nga fexe mu nekk ci yaw nga fexe mu nekk ci yow ñett yi nga fexe mu nekk ci yow waaw mu ne ñooy mooy lan bi ñu njëkk bi ci njëkk mooy lan an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mu fexe buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam gënal ko gin mu gin leen bëgg leneen gin leen sopp leneen lu dul ñoom ñaar te lool nag xam nga lool duy wax xam nga lool loolu du ay wax kese loolu du ay wax kese loolu mooy loolu moom ku ko wootewu ku ne ndax buur yàlla moom ku wootewu na koo soog yow bienvenue au nag waaw waaw ndax da ngeen yaakaar ne dangeen ngeen naan gëm ngeen yàlla a xasiba an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mooy ne affaire yi léegi doy wax képp koo xamante ni moom dara dafa sopp yàlla mooy bienvenu woon nag ndax nit dañoo yaakaar ne mu ne ndax nit ñi dañoo yaakaar ne dañ leen bàyyi ñu naan gëm nañ rek te kenn du leen tester kenn du leen examiner waaw buur yàlla ne dinaa leen nattu waaw dina leen nattu dina ñu examiner comme ñi fi jaaroon rek ba ni muy xame ñi nga xam ne ñooy wax dëgg ak ñi nga xamante ne nii ràññee ñiy wax dëgg ci ñi nga xam ne li ñuy wax gëmuñu ci dara waaw loolu la kon an yakuna allaha wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma nit ki nga xamante ne pour mu trouver cafkaay ngëm yàlla bu ci njëkk bu mu war boo xam ne du iddia lu muy woote woo mais lu muy dund la buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam gënal ko moom moomu leneen lu dul ñoom ñaar lool nag lool nag ça se voit ci doxalinu waa ji waxinu waa ji ak lépp waa ji mooy pour gàttal day mel ni liñ waxoon keroog te sëñ bi wax ko radiyallahu anhu idil muriidu laa yuriidu abadan ghayra rida rahmaani haythu qasada ku remplir loolu rek yow dara jombu la nag ki nam ma dem ci borom bi moo xam sëriñ la moo xam taalibe la moo xam ku doon kooku laa yuriidu du nam abadan ba faw ghayra lulul rida rahmaani ngërëmu buur yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande di arrahmaan xaytu qasadaa fu mu mën a jublu mooy ak dundam léegi noonu la du dugg ci dara lu dul xamu ci àtte bi yàlla te bu ci xamee lool lool lay jëfe léegi nag ah, shaa man shaa aw ghadiba man ghadib neex na ku mu neex ku mu naqari mer ku mu neex nga mer mais yoonam new ci ku mu naqari nga jëlub gaas taal ko nga toog ci moom yoonam new ci na ndax neex na leenam naqari na leen maadaama ne gis ne ne lii moom moom la yàlla bëgg moom la gërëm te moom la ne ñu doxal ko ku mer nga mer ku kontaanit nga kontaan waaye sa kontaan gi taxul mu def ko sa mer gi yow la seet yow yaa koy seet waaw loolu la de ku àgg fii nag <laughs> moo tax xam nga <laughs> le le <laughs> mooy xam nga nit nit dundam ixtibaar la mooy examen moo bind wala ah, xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moo bind dee ak dund ngir examiner leen ana kan ci moo gën rafet jëf voilà kon nag affaire bi loolu la mooy ne lu ñëw yow fi ngay liggéeyee sa doxalin nag sa say njaboot say xarit say am di jàmm say étranger koo xam ne yaa ngi ko dóor a gis ak yu mel noonu yépp leen na ngay xool lan la buur yàlla wax ñu doxlanteeg nit ñi mooy sopp ñoom ñépp te buur yàlla tax di kontaan ci lu kontaan loo yàlla di mer ci lu mer yàlla walaw kaana min zawil qurba même bu dee ne ci ñi la gën a jege la jóge waaw hada loolu mooy makaarimul axlaaq kon mu ngox bu njëkk baa ngox Seydina Anas mu ne ci bi alayhi salaatu salaam mu ne kon ku njëkk kaa ngox ki nga xam ne moom wajada ñett yi nga xam ne ku mu nekk ci yow kooku trouvé na xalaawatal iman cafkaay ngëm yàlla mu ne kon an première bi mu nekk allah allahu buur yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ahabba moo ilayhi moo gën a sopp moo gën a lu waa ji fa moom moom moom mimma siwaahuma ku dul yàlla ak yonente bi alayhi salaatu keneen koo xam ne moom la moom la gën a ko ñoo yàlla ak yonentam sallallahu waaw loolu nag bari na ñoo xam ne dañ koy woote woo <coughs> alors que du dëgg ñu ne ay taalibe lañ sëriñ diw lañ topp sëriñ diw mooy seen taalibe wala tariixa sàng mooy seen sëriñ tariixa sàngam lañ bokk <coughs> waaw te ñoom pare nañ ngir xeexal sëriñ bi mais bu ñuy wax yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul noon seen yoon newu ci waxoon naa la en tant que wolof sénégalais li gën a tar <coughs> lu muy réagir ci yooyu mooy kii dafa repp te bu dee ab sëriñam lañu wax waxuma la lu toll ni liñ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam de mais buñ waxoon lu un pour ñuy wax yonent bi alayhi wasallam lu dul noonu mu jaral ko rayante ñàkk alalam ñàkk ay njabootam lépp ngir nee na sëriñ bi lay défendre te biñ koy wax lislaam bi nga xam ne moom la fi buur yàlla teg ne inna diina inda allahi al islaam dëgg dëgg diina dëgg dëgg fa buur yàlla mooy lislaam mooy ak wommatu gi yoonu wommatu gi yoonam newu ci waaw dafa rekk mooy mooy réaction bi gën metti bi mu def léeg-léeg sax dañuy du duñu sax yi waaye il suffit ñu tudd ne seen sëriñ yenn loo xam ne kat ñoom ñoo ko jàppee ñàkk teggin ñu nar a rey waa ji nee nañ jihaad lañ ne kooku bu taxawee ne moom buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gënal leneen lu dul moom boo ko ñemee wax ko waxoolu am waaw moo tax affaire du ay woote de kon njëkk bu njëkk baango mu ne wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah deuxième point bi nga xam ne ku mu nekk ci moom mooy koo xam ne day day day day <clears throat> mooy mos moom mooy trouver pas mos mooy trouver cafkaay ngëm yàlla nga xam ne wax naa la ne nit ki bu ko amee yeneen yépp ay soof ci moom dara dootul neex ci moom dara dootul am guu ci moom lu dul loolu mu ne deuxième bi mooy lan wa an yuhibbal mar'a mu sopp nit ki ku muy sopp ku ne laa yuhibbuhu du ko sopp du ko sopp illaa lillaahi lu dul buur yàlla képp mooy tax mu sopp nit ku muy sopp ku ne buur yàllaa tax waaye du am intérêt bu muy xaar ci moom du loo xamante ne nii danaan o oh, soy kii moom ak ci mooy bindam ku rafet laa moo tax ma sopp walla noo ko am classe la ma topp ma ma topp ko waa ji ci VIP bi la bokk boo ànd moom da ngay am code nga topp ko déedéet nga bëgg ko ndax loolu moo tax yooyu ku bëgg ngir loolu nag bu yooyu deñee nga ba waaja <coughs> waawow képp koo xam ne dafa bëgg nit ndax alal ju mu yor mais bu devenir pauvre mu ba ko fa parce que li taxoon mu bëgg ko moo fi newatul te al waaye affaire bi comme que zaala zaalal maalu kon nag fa yazulu taba tabaan lahu lan al waaw alal ja dem na ah coog feel gam amoon ci moom te alal jaa taxoon day randu ànd ak alal ja ku sopp nit ndax moom fii la bokk <clears throat> fii la bokk euh, moom kat doomu diw la nga sopp ko uniquement parce que doomu diw la loolu it kenn loolu yow des na <clears throat> loolu mooy soppoo ngir yàlla loolu moo tax nit kiy def ay hiérarchie ci ñu muy sopp waaye an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah li war a nekk mooy day sopp nit ki du ko sopp lu dul ngir yàlla képp dong loolu mooy lan mooy koy soppanteel ku ne yow dangaa war a xool ne kii kii nii mbindeefu yàlla la léegi nag ba mu nekkee mbindeefu yàlla comme que man buur yàllaa ma gënal ak ndawam ni leneen lu dul moom lépp lu bàyyeekoo ci buur yàlla dama koy sopp mu jeex takk waaw waa ji nan la tudd yang shi la tudd chinois la maa ngi koy dóor a gis mais ma sopp ko ndax o oh, xoolal xoolal buur yàlla mi nga xam ne moom mooy mooy bind ni moom ni ma wutalee kii man wolof bi huwa alladhi xalaqakum moom moo leen bind yaa naas inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum 'inda allahi atqaakum yéen nit buur yàlla moo leen def ay waaso ay tribu yu wuute ay peuple yu li ta'aarafu ngir ngeen xamante nga xam ne du loolu du nekk source de division waaye source de bëggante la da xàmmee wante xam ne ah xoolal buur yàlla mi nga xam ne mooy almusawir moom mi nga xam ne mooy joxe forme yi ni ma joxe forme bu wuteeg ñi mu jox ñii ma sopp ko ndax mi nga buur yàlla mi may gis almusawir mi may gis à travers moom mi ma gis sax nga dem ba di gis buur yàlla avant ngay gis nit ki allahu akbar xam nga ne loolu du discours kese loolu nag boo ko melee moo tax doo dégg ñu ne Makka am na bousculade am na ñu fa dee nga naan mbaa sénégalais bokku ci ku wax loolu ku ne xamal ne moom soppagul nit ñi ndax buur yàlla parce que ndax sénégalais bokku ci ça sous-entend que le pakistanais moom bu dee moo dee garaawul te pourtant yow leer na la ñépp ay jullit lañu yu ñëw aj si faatu am amoo dara looy wax nga naan ay waay ya mbaa du bokku ci koy mooy si c'est un malien bon <laughs> c'est pas grave si c'est un canadien c'est pas grave si c'est un portugais bon bof kooku moom na xam ne lam yuhibbanna al mar'a lil wajhillah kooku moom do soppagul ngir buur yàlla loolu moo tax boroom xam-xam dëgg nitu yàlla dëgg-dëgg moom couleur yi nit ñi am gisul leen doomam ak doomu keneen gisul leen de ñépp la yemale même pied d'égalité même pied d'égalité ndax fekk yow yaa ngi gis yooyu barrière yooyu xamal ne yow dangaa nekk umruun fii ka jaahiliya nit nga koo xamante ne ak jaahiliya des na ci yow mooy ak réer dañagul ci yow am na lenn ci réer loo xam ne mu ngi doxantu ci sa xol bi waaw kon loolu na fekk nit a ngi xalaat loolu nga xam ne moom bu gisee kenn li muy njëkk a xalaat est-ce que ku weex la est que ku ñuul la est-ce que ku rouge la même ci wër ñu ñuul ñi est-ce que sénégalais la est-ce que est-ce que est-ce que la est-ce que éthiopien la ci kaw loolu nag ci lay xoole nan lay doxaleen ñoom bu dee sénégalais mu nooy ci moom lool bu dee congolais ba ab mu jàpp na ñi ñag yi mos nga xam ne fexe jaar seen kaw kooku na xam ne kooku xam nga ne soppul nit ñi ngir yàlla loolu moo tax <laughs> boroom xam-xam dëgg nitu yàlla dëgg-dëgg doom ji mu jur ak moom ki mu xam mooy ki nangul yàlla te bu leen di xool nit ñi ñoom ñépp ah dàmbale da leen mbindeefu yàlla mu sopp leen ngir buur yàlla kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne deuxième point bi nga xam ne foofu nit ki remplir ko ngir mu yëg neexaayu ngëm yàlla mooy an yuhibbal mar'a mu sopp nit ki laa yuhibbuhu du ko sopp illaa lillaahi lu dul ngir yàlla képp dong doy na jeex na loolu nag mooy tax lu mu mën a def nag ci lu dul noonu ndax nit ki dangaa foog yow da ngay bëgg nit yow lu la neex rek lay def loolu daa mën a nekk loolu daa mën a nekk buur yàlla mi bind nit ñi dogal indi leen fii mais est-ce que nit ñépp ci li ko neex la ne est-ce que nit ñépp ci li neex buur yàlla lañ ne te moom moo leen sàkk di leen dundal leen dox ñuy noyyi est-ce dafa tax nit ñépp nekk moom ci li muy digle non lekk léeg-léeg lu nekk lay dégg ñu koy saaga ñii naan wala dalla buur yàlla am na doom wala iyaazu billah ñii di saaga temps bi te neewoon na doomu aadama bi saaga na ma te warul woon mu saaga ba ndax day saaga temps bi te man jamono ji te man maay jamono ji ndax kat wax nit bu dee moo def lenn fii réaliser benn affaire nga ñëw ci lim réaliser saaga loolu mooy saaga woo affaire bi mu ki ko def nga saaga buur yàlla ne doomu aadama bi de mu may ŋàññ te waru ko woon mu may ŋàññ ndax day ŋàññ jamono ji ca man maay jamono ji yow nit ñi bu dee buur yàlla moo am loolu yow naka ngay waxe ne man sopp naa diw lu ko lu ma neex kese lay def bu defee lu ma neexul ma aj ko bàyyi ko dootuma ko tudd mais loolu mooy ne yow bëggoo ko woon ngir yàlla même bu dee ci ci ci euh, mitin bu ne euh, euh, podium bu ne diñ fa toog di ko wax téléphone bu ne nga wax ko waxoo dëgg loolu moom ku la ñeme na la ne waxoo lu am ay intérêt taxoon nga bëggu ko ndax bam defee lu la neexul da ko ba baax loolu la yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais kuffaaru Quraysh ni lan lañ ko def xoolal waa ji doon ñëwoon doon ko bëgg a rey Seydina Fadala mii Ibn Umayr ibn al-Mulawah mais dafa ñëwoon ngir rey quoi ah. da ko bëggoon a assassiner yow loo fi wax nit daanaka àggul ak yow bëggoon la rey yow tegal la plan ngir posone la nga trouver ko àgg boo foofu yonent mi alayhi salaatu wa salaam ñooñu la lay trouver mais jàpp mais ñu mujj. du leen xoole moo ñu mais duñu du mais keroog ba ñu tuubee lañ fàtte lañ defoon ndax duñu ko duñu ko gis ba muy feeñal loolu ci xar kanamam wala ci ay doxalinam mu leen di wan ne yow yaa ma doon waajal kon nag lii wëg lii non non loolu mooy alxubbu fillah ku àggul foofu nag bul wax mukk ne damaa sopp nit ki ngir yàlla soppoo ko fenn ngir yàlla danga koo sopp ngir ay intere voilà parce que moo tax yenn yenn fuu yi moo xam ay dirigeant lañ wala luñ man di doon nga xam ne dañ naan ñoom ñoom <laughs> dañ koy gis ba ci état yi te ak nit ñi particuliers yi ñoom daal ñu ñu neexal rek la ñuy waxtaanal yow boo nee waa ji sa ennemi la mais du ngeen ma sa waxtaan mais nan ngeen di jubóowee. ñun daal entre amis lañuy nekk ñun ñi bokki xalaat rek ñooy waxtaan ñi ci des ñu parqué leen fële xam nga loolu du du jikkooy jullit képp nag ku la wax képp ku mel noonu mooy yow parce que ngëm kii nu mu tudd cafkaay ngëm yàlla moo newagul sa xol cafkaay ngëm yàlla moo newagul sa xol moo tax amagoo ko loolu la loolu dooy discours moo tax affaire yi moom ay slogan jaay slogan buur yàlla moom xamul slogan ku mu neex nga dóor slogan bu la neex tudde leen seen bopp lu la neex nahnul mutahabbiina fillah ñun dañoo ñu soppante ci buur yàlla mais bu dee ne buur yàlla xam na ne loolu dangeen di wax lu leen neex yéen da leen di mujj mere sax non da leen di mujj mere parce que woote mbir moo xam ne yow meroo noonu loolu moo garaaw loolu moo garaaw mais loolu sopp gi yonent bi aleyhi salaatu di wax nii mooy ne mais forcément di nga jële ci nit koo sopp loo xam ne neexu la fenn loo xam ne neexu la mais nga muñ xam ne bon c'est comme buur yàlla moo doxal tey mu neex suba du neex tey mu mel nii buur yàlla deful àddina bi monoton am benn kii rek mënu ko lool déedéet mooy tey mu def lu la naqari lool ba nga naan kii de ma ko mënoon a rey sa sa sa sa xel te mu yóbbu la ci lool mais teewul nga xoolaat ne bon mbindeef laa mbindeef la man it ni mu ko defee laa ko mën a defee te laa koy defee te man xooluma ko ma ko woon ngir lii man buur yàllaa taxoon may def moo taxoon ma jàpp ko te buur yàlla mi taxoon mu ngi fi. te buur yàlla mi taxoon mu ngi fi kon ma bàyyi ko gëmm ci loolu continuer jàpp ko ngir yàlla kon yonent bi alayhi salatu wassalam ne an yuhibbal mar'a deuxième mbir mi nga xam ne il faut nit ki nga xam ne dafa bëgg mos ci mos ki nga xam paa paa mos ki am neexaayu gëm yàlla cafkaay ngëm yàlla ki ko am mooy mu sopp yàlla deuxième point bi nga xam ne fokk mu mel noonu pas di ko waxa ah, mooy mu mel noonu ci dundam mooy mu sopp nit ki du ko sopp illaa lillah lu dul ngir yàllaa tax te nag ngir comme que ngir yàllaa tax nag buur yàlla moom waxoon na képp ku ma sopp dinaa la examiner dinaa la teg ay nattu te nattu du neex luñ na naan muñal lu ne du lu neex waaw mais yow bu dee ne ku laal tuuti wala def la naqari nga aj ko toog fële fas sa kanam bàyyi sa non yow moom toogal fee ne di plus rien bu fi waxati mukk di ñuy wax nga naan yàllaa taxoon may yàlla taxul ku la ñeme na la wax waxoolu am même bu dee sa babush yi sa kaala gi rëy na sa sikkim bi gudd na waxoolu am fenn même bu dee am nañu la topp naan yaay sëriñ bi doo dara waxoolu am yow moom yàlla taxul woon ngay def kon mu ne ñetteel bi nga xam ne ku nekk ci ku mu nekk ci moom wajada trouvé na xalaawatal iman cafkaay ngëm yàlla mu ne boo ñeenteel ñetteel bi te mooy bu mujj bi mu ne wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yuqdhafa fin nar lo mm. yonent bi alayhi salaatu salaam ne ñetteel bi bi nga xamante ne nii ku mu nekk ci moom kooku ku mooy ñetteel bi nga xam ne foog nga remplir yi mu wax yépp ngir nga jot nga am cafkaay ngëm yàlla mu ne ñetteel bi mooy waa nit ki day bañ delluwaat ci kéefër delluwaat ci kufru comme ni nga xamante ne noonu lay bañ a ñu jël ko tëmbeel ko ci biir safara léegi mooy xam nga moom nit amul kenn ko taxaw naan man moom drawul yawmal qiyaam man bëgg naa ñu sànni ma jahannama loolu moom ki xattaa ki gën a kàccoor sax ki gën kàccoor sax du wax loolu mooy ne même ki gën kàccoor même ki gën kàccoor sax moom bëggul ñu koy sànni biir safara wala ci àddina bi bii ñu jàpp la jël taalub taal sànni la ci biir kenn bëggu ko mu ne kon nit ki il faut tamit mu nekk koo xam ne day bañ ah day bañ ñu dellu ñu mu dellu nekk bu yéeféer murtad comme ni nga xam ne noonu lay bañ ñu sànni ko biir safar mooy ne moom kay l'islam bii moom mu ngi neex ak mu ngi naqareek mu ngi guddeeg mu ngi bëccëg mu ngi taw mu ngi neej lu ne ngi am man ci laay ne fës yéenéew ma benn yoon ba même bu doon àddina bi yépp asbaxoo kuffaara dañoo mujj nekk ñoom ñépp ay kufaar yow moom du tax nga bàyyi waaw buñ ne woon ku des ci l'islam ñu rendi la sax du tax nga bàyyi ñu sànni la buur safara moo lay gënal yow nga bàyyi nga dellu nekk yéeféer kon loolu la yonent bi alayhi sa wasallam wax nee na ñett yi ku mu nekk ci yow yow yaay am cafkaay ngëm yàlla buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam gënal la bu njëkk bi keneen kurul ñoom nga sopp nit ki soppoo ko lu dul ngir yàlla waaye ñetteel bi mooy nga bañ a dellu ci kéefër comme ni nga xamante ne noonu nga bañ a ku la jël sànni la tëmbel la biir safar xoola Seydina Fadala lii yonent mi alayhi salaam wax moom jour bi mu tuubee ñëw doon waaj a assassiner yonent bi alayhi salaatu wa salaam jël loxoom teg ko ci dënnam ci la amee lii allahu akbar moo tax mu ne wallahi maa ngi wàtti yàlla maa rafa'a yadahu an sadri moom di alayhi salaatu wa loxoom ci sama dënn xatta lu dul ne maa xalaqa allahu shay'an ahabba ilayya min buur yàlla bindul lenn loo xamante ni yone moo ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci la jël loxoom bu tedd bi aleyhi salaatu wassalaam teg ko sama dënd man Fadala ibn Umayr ibn al-Mulawwah radiyallahu anhu al-Laythi léegi mu ne farajantu ila ahli Seydina Fadala radiyallahu anhu mu ne ginnaaw gi ma daal di dellu ma daldi dem dellu ci sama waa kër mu ne fa marartu bimra'atin kuntu atahaddathu ilayha fa qaalat halumma ila alhadith fa qultu la wan ba'atha fadalatu yaqul nee na bi ma jógee foofu xam nga ci waa layth la bokk nee may dellu sama kër ci sama waa ñoñ nee na ma romb benn femme boo xam ne benn ndaw soo xam ne dama doon dama doon yàgg di cause ak moom mooy ab coroom la woon fa qaala halumma ila al mu ne ma kaay mu ne ma fadaala ñëwal waaye ñaa kaay toog ñu waxtaan fa qultu ma ne ko laa mukk <laughs> mooy moom zaaqa xalaawatal imaan wa wajada xalaawatal imaan léegi daj na cafkaay ngëm yàlla jot na ko moo tax gis nga yooyu bu deñee ci yaw bu bu bu amee ci yow nga am loolu mooy yu bon yi doo ko mënatee def moo tax ndaw si woo ko ngir ñu waxtaan ak la ci topp loolu moom jarul li expliquer moom kenn doful mu ne Eh, mu ne ko laa mu ne ko mukk ah mukk léegi kay c'est fini léegi nag mu commencé wax sadd ay way wax ko ndaw si na ko qaalat mu naan qaalat halumma ila alxadiisi fa qultu laa ya'baa alayka allahu wal islaamu law maa ra'ayti muhammadan wa qabiilahu bil fathi yawma tukassaru al asnaamu la ra'ayta diina allahi adha bayyinan wa shirku yaghsha wajhahu al-izlam no Seydina Fadala ne ndaw qaalat halumma ila al-hadiisi qultu la mu ne yow ndaw si mu conjugué ko au troisième personne ne koy mu ngi may woo naan ma halumma aksil ñëwal ila al-hadiisi waay waay ñëwal waay ci waxtaan weeg la ca topp fa qultu man fadaala ma ne ko laa laa mukku loolu kay manatu la am yaba alayki llaahu wal islaam low loolu buur yàlla moo la ko tere moo ko bañ ak lislaam léegi kay jeex na moom ay toogati di kii noonu rek nekk di yamsax rek di bége ci noonu ci loo xam ne yéena ko tudde bége mais du bége mooy yaa ngi yàq sa bopp la mu ne déet yaba aleyki llahu wal islaamu lii nii buur yàlla moo la ko tere moo ko tere te moo bañ lii te moo ko tere wal islaamu ak lislaam mu ne ko law maa ra'ayti muhammadan wa qabilahu bil fathi yawma tukassaru al mu ne ko law ma ra'ayta muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ne ko boo gisoon seydinaa muhammad ay way law ma ra'aytu muhammadan ay yow ndaw sii di ma woo ci lii boo gisoon seydinaa muhammad tey comme ni ma ko gisee dem naa fa makka dem naa wa junuudahu wala wa qabilahu ci riwaaya alfaakihi bi ci axbaaru makka foofu dane law ma ra'aytu muhammadan wa junuudahu fii nag ki riwaay imaam ibn Hisham bi nga xam ne dañu da'if mu ne law ma Muhammadan wa qabilahu mu ne ko cay boo gisoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qabilahu ak ñi mu àndal muy saxaabaami radiyallahu ta'ala anhu bil fathi bi ñuy ubbi Makka ay boo fekk woon loolu yow ndaw sii xamoo fatxu bi muy ubbi Makka mooy lan yawma tukassarul asnaamu bis bi nga xam ne ca la ñuy doon danne li nga xam ne mooy xërëm yi idol yi keroog lañ leen rajaxe mu ne ko boo gisoon lool la ra'ayti diina allaha bayinan di nga gis ne diina yàlla ji di l'islam adha mujj na nekk bayinan leer nañ waaw leer na naññ léegi léegi moom la arab ya doon wax comme ni mu nee ci xadiis bi nekk saxiixayni bu Amr ibn Salima mu ne arab yi dañ doon wax naan ñoom fatxu Makka lañ doon xaar ak loo xam ne daal mooy tax yonent mi alayhi salaatu salaam féete kaw waa Quraysh wala waa Quraysh féete ko kaw léegi nag ñu naan da'u Muhammadan wa qawma bàyyi leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam waaw bàyyi leen ak ñoom. ku féete kaw rek ku gañe rek ñu ànd ak yow mu ne ko nag fatxu Makka nag yow boo xamoon mooy bés bi nga lara ayti di nga gis keroog diinallaahi diina yàlla yi yàlla ji adha mu jën a na leer nañ wa shirku te li nga xam ne mooy bokkaale bokkaale yaghsha wajhahu moom wa shirka yarsha wajhahul izlaamu te bokkaale yarsha wajhahu bu doon dañ koo misaale ko mu euh, nattable ko personnifier ko mu am waj euh, comme xar kanam comme nit moom bokkaale yarsha wajhahul izlaamu waaw li nga xam ne mooy ni l'islam leere bokkaale yiñ doon nekk ci la ko ak lëndëm daal muure mu ñuul kukk ba ñépp xam ne lii mooy am bokkaale Allahu akbar ci riwaay alfaaqihi alfaaqihi bi mu ne la ra'ayta nuurallahi asbaha bayyinan boo fekkee woon Seydina Muhammad ak soldaaram yi keroog fathu Makka bés bi ñu doon tojee asnaam yi di damm xërëm yi kononte kon lara ay ci di gis nuurallaahi leerug yàlla gi asbaha bu mujjee bàyyi na leer wa shirkata bokkaale yaghsha wajhahu muur na xar kanam jàll islaamu lëndëm gi allahu akbar allahu akbar